fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaatiin ba'dal mi'atayn. wa ammal ahaadiisu fi fadlil jihaadi fa aksaru min an tuhsar fa min zaalika. kon walillahi alhamdu wal minna. ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn wàllu bu njëkk bi ci suñu chapitre bi ci deux cents. 34 di wax ci baabu fadlil jihaad jeexaloon wàllu wu njëkk bi mooy côté Alqur'aan imaam aay bi mu mujjoon a indi mu ne woon wa qaala ta'aala yaa ayyuhal laziina aamanuu hal adullukum alaa tijaaratin tunjiikum min azaabin aliim ba ne mu jeexe walillahi alhamdu wal tey nag ñu war a dugg kon ci wàllu xadiis yi mu ne wa amal ahadis ndaal xadiis yi nga xam ne fii fadlil jihaad yi di wax ci ngëneelu jihaad xadiis yooyu fa aksaru ñoom bari nañu ba min an tosar seen bariwaay bari na loo xamante ne nii nekk di ko takk fii loolu du maram bi lu ñu tax a jóg waaw fa min mu ne bokk na ci mu daal di nag indi nag soixante-sept hadith yi ñu la wax ne moom la indi ci buntu bi di wax ci ngëneelu jihaad eh, hadith yi mu indi mu tàmbalee ko hadith mille deux cent quatre-vingt-cinq moom hadith la boo xam ne gis nañ ko bu yàggul te bu ñu ko jàngee rek yaa vay insha allah sa xel dina ñëwaat ci xadis boobee kon xadis mille deux cent quatre-vingt-cinq wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali afdal qaala iimaanun billahi wa rasuulihi qiila summa maada qaal aljihaadu fi sabilillah qiil summa maada qaal hajjun mabruur muttafaqun alayhi kon hadis baa ngi nii mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala mu ne nee na su'ila laajees nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa ayul amali afdal waaye leen saa saam ban ci jëf yi moo gën qaala mu ne imaanum billahi wa rasuli gëm yàlla tabaraka wa taala wa rasuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam bu njëkk ko xiila ginnaaw gi ñu ne ko summa maasa ñu ne ko waaw après boobu bu ci tegu qaala al jihaadu fi sabilillah muy jihaad ci yoonu yàlla kii la ñu ne ko waa summa maada waaye neen saa saa bu ci ne ko qaala hajjun mabruur aj goo xam ne nit ka demu fa di fa def ay maasiyaati ay fusuuq di def ay bakkaar muy aj gu yàlla nangu mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari waaye naka noonu al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo xadis bi gisoon nañ ko mille deux cent soixante-treize waaw. mooy chapitre bi ñu génn avant bi deux cent trente-trois baabu wujubil hajji wa fadlihi waaw foofu lañ ko gisa woon wa anhu radiyallahu anhu muy mille deux cent soixante-treize su'ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayyul amali afdal qala imanun billahi wa rasulihi thumma uh, uh, qiila qiila thumma madha banim jeexe walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la dina ñëwaat bu jege muy mille deux cent quatre-vingt-cinq mu ngi nii moo daan lépp lees ci waroon a wax ci wàllu li ngi jëm ci taxrij bi ak yi jëm yooyu waxoon nañu ko fële dëgg la liñ ci gënoon taxaw moo doon li jëmoon ci xajjul mabruur waaye jihaad ji tamit waxoon nañ ci mooy kon fii lëkkaale mag bunt bi kon tax bi jaruñu ciy jaaraat a gisoon nañ ko ak suñu bunt bi di wax gënee lu jihaad mooy yonent bi alayhi salaatu salaam de Seydina Abu Hurayra di ñu rapporteel kene bi ñu ko laajee ah radiyallahu an Seydina Abu Hurayra bi ñu laajee yonent salaam ne ko ban jëf moo gën ngëm yàlla la wax te loolu mooy yi ñu ne ko bu ci tegu mu ne al jihaadu fi sabilillah ñaareelu position loolu budul woon ngëneel gu màgg gu mu am yeneen saa saa du ko taxale day teg ko position numéro deux même bu dee waxoon nañ la foofu li ci borom xam-xam yi wax ne lii li mu gën a niru mooy selon ñun ñu doon laaj yeneen saa salam ci jool la doon tontoo voilà selon ku nekk moom mi docteur xol yi ak yaram yéeg yëpp euh, ku nekk dina xam yow li tax mu wax la loolee kon waaye. d'une manière général day wone ngëneelu jihaad quand même yeneen tudd ko ba pare daal di indi ci ginnaawam ñetteel hajjum mabruur waaw kon loolu di wone ngëneelu ak lëkkaale bunt bi ngëneelu jihaad loolu taxul jarul ñu ci yàgg bu bari loolu leer na al imaamul haafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadis mille deux cent quatre-vingt-cinq non quatre-vingt-six mun wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu ya rasulallahi ayyul amali ahabbu ila Allahi ta'ala qaala as-salaatu ala waqtiha qultu thumma ay qaala birrul waalidayn qultu thumma ay qaala aljihaadu fi sabilillah muttafaqun alayhi kon al imam bonde hadis bi yaa vay boo seetloo boo dee bàyyi nga xel hadis bi it jàlloon na <laughs> waaw hadis bi it euh, jàlloon na ci téere bi ñu gisoon ko ñaari yoon sax waaw waaw waaw gisoon nañ ko fi ñaari yoon waaye dinañ ci ñëw léegi ngir mu gën a leer nga xam fan fan yaa vay lañ ko gise woon inshaa allahu tabaraka wa taala kon mu ne wa an ibni Mas'ud mu ne mu ngi jële ci doomi Mas'ud yi di Abdallah radiyallahu anhu annahu qaala nee na qultu damaa wax ya rasulallah waa yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila allahi taala ana ban ci jëf yi moo gën a soppalu fa yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegul ana ban jëf ban ci yan ci jëf yi la yàlla gën a sopp loolu mooy laaj bi allah waaw ban ci jëf yi moo gën a soppalu fa yàlla nee na yonent ma ne ne ma xaala mu ne as-salaatu ala waqtiha mooy julli ci kaw waxtu waaw julli ci waxtu qultu ma ne ko summa ay ginnaaw loolu waaye bu ci tegu mu ne ma birrul walidayn xaala mu ne birrul walidayn rafetal jëme ci say waaju qultu ginnaaw gi ma ne ko summa ay bu ci tegu qaala mu ne ma al jihaadu fi sabilillah mooy jihaad ci yoonu yàlla mu ne muttafaqun alayhi imaam al buxaari imaam muslim ñoo ko bokk solo hadis bi romboon na hadis trois cent douze gisoon nañ ko ci chapitre quarante baabu birrul walidayn wa silatil arham Ah gisoon nañ ko foofu fële imaam fële ko njëkkoon andi mu ne woon wa an abi abdirrahman abdillah ibn mas'ud radiyallahu anhu qaala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila allah ta'ala kon loolu euh, nekkoon na loo xam ne romboon na doon nañ ko woon gis waaye gisaatoon nañ ko tamit hadith mille soixante-quatorze ci chapitre cent quatre-vingt-treize baabul amri bil muhaafazati ala as-salawaati al-maktuubaat wannahyi al akiid wal wa'iid al shadiid fi tarkihinna foofu it gisoon nañ ko te waxoon nañ la booba dina ñëwaat xadiis bii nga xam ne muy mille deux cent quatre-vingt-six walillaahil hamdu wal minna borom bi def na nag mu daal di ci agsi ba nekk di ko gis nii muy nekk loo xam ne kon lépp loo xam ne comme biñ jal ah, lees ji war a wax mooy waxoon nañ ko foofee kon eh, da ngeen delu léegi xanaa kaale bi mu am ak bunt bi di wax ci ngëneelu baabu fadlil jihaad yi mooy comme bee yonent bay saab saab bi ñu koy laaj jëf yi gën bee hmm? ah, ah, bi gën biñ génn bii bi gën a soppalu fa yàlla mu boole ci la muy tontu mu boole ci jihaad kam waaw tulli ci waxtu jë baaxi jëmi ci sa waajur bii mu mujjeel jihaad ñetteelu position Abdullah boo fàttale ko defoon nañ gisoon nañ boole boobu comme li ci ñoom al imaamu Nawawi rahmatullah alayhi wax lim ci rapport ak waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te ne gis nañ fii daa jiital lii bii mu wax bii bii mu wax bii mu wax loolu loolu taxawoon nañ ci eh, dañ ciy delluwaat wallahu taala alam comme gënee lu jihaad mu boole ko ñetteelu position fii al jihaadu jihaad fi sabilillah ci yoonu yàlla bañ génn sànk it qaala Ah, sum qiila summa maada qaala al jihaadu fi sabilillah di dell ci li ñu ne balaa am njariñ nag mu nekk fi sabilillah moo tax jihaad daa soxla ixlaasu niyya mooy sellal sa yéene te yéene ko ngir sa boroom tabaaraka wa ta'ala siinoo doo dara waaw loolu moom mooy li nga xamante ne daa am solo fii nga gis eh, bu dee fii nga gis yonent bi sallallahu alayhi dafa indi jihaad après birrul waalidayni loolu bi ñuy wax ahkaamul jihaad yi waxoon nañ la ci eh, bii waaye su ci lu gàtt que ne li nga xam ne mooy atteem eh, mooy fardu kifaaya la ci luñ joyal mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi ba mu des ci cas bi nga xam ne noon bi daa songu dëkk bi képp koo xamante ne song ko de toute partie eh, côté yépp bu boobaa képp koo xam ne man ngaa faire face man ngaa yor ngànnaay daal di jàmmaarloo ñoom da koy def day nekk lu war ci yow. wala imam bi daal di leen ni yéen ñii jóg leen ci ñaari kaayoo lay nekk farata siinoo jihaad daa nekk ki kifaaya bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi kanta birul waalidayni birul ni moom farata la waaw moom fardu aynin la loolu moo tax ñaar yooyu bu ñu taxawee loo xam ne farat farataay jëmm la ak loo xam ne farataay bu ko ñenn ñi defee wàcc nañ ci def loolu sikk newul ne li ñuy féete la kaw mooy farataay jëmm moo tax al imaamul Buxaari ci kitaabul jihaad yi mu def baabun buntu boo xam ne baabul jihaad bi iznil waalidayni baabu buntu al jihaad jihaad bi iznil waalidayni ci li nga xam ne mooy hmm, ci kaw day tegu ci kaw li nga xam ne mooy autorisation mooy ndigalu ñaari waajuri sa baay ak sa ndey mu ndi fa xadiisu Abdallah ibn Amr ibn al-As anhuma mune ne jaa rajulun ila annabi sallallahu alayhi wa fi al-jihad fa qaala walidaak qaala na'am qaala fa fiihimaa fajaahid allah waaw Abdallah ibn Amr ibn al-As daa am benn waay bu dikk dikkal Yonent mi alayhi salaatu wa waxoon nañ ko ci bee wees këne daal di koy ñaan digal ngir ci jihaad yi mu bokk ci Yonent salaatu wa salaam ne ko ndax say waajur ñu ngi dund mu ko waaw mu ko fa fiihimaa fa jaahid ci ñoom ja jihaadal ci ñoom mooy demal nga gaar daajoo ay coono ngir am seen gërëm demal nga gaar daajoo ay coono ngir gërëm loo leen du nekk loo xam ne lu xaraam la même bu dee sa bakkan ànd ci lool mooy jihaad gi waaw mooy jihaad am nga jihaad mooy ka ngay jaadal da koy def lor mais loolu jubluwuñ ci de toute façon demal def sa demal euh, jam ay pa ay ay ay ay wala pistolet sa ñaari waajur fa fii déedéet loolu mooy demal coono ga nga xamante ne nii moo ngay am ci déggal leen te yu bari sa bakkan bu ci d'accord loolu da nga koy def ngaar daaj jooko ko bu ko defee nag loolu mooy sa jihaad kon loolu lu am am solo la moo tax mu ne ko moo tax keneen ka ca al imaam Abu Dawud ak imaam Ibn Hibbaan ak yooyu hadiisu Abdallah ibn Amr moom dane yoneen saa salaam moom waaja bu mu naan day jihaad si mu naan ko na say ñaari waajur mu ne ko muy génn sax ñu ngay jooy mu ne leen irji fa adhikhuma kama abkaytahuma dellu nga reetaan loo leen kontaan loo leen gërëm loo leen comme ni nga leen jooyee loowe ba nga fay génn Allahu akbar am na tamit ci beneen boo xam ne sa hadith sayna Abu Sa'id beneen fu mu jaare ci eh, sunanu al imaam Abu Dawud foofu dana yeneen saa saa dana ko irji fasta'zin fasta'zinhuma fa in adina laka fa jaahid wa illaa fa barhuma fa burhuma voilà waaw <laughs> kon loolu euh, mu ne yeneen saa salaam dane dane ko dellul nga ñaan leen sa ñaari waajur ñu ngi dund nga ñëw di ma laaj digal demal ci ñoom nga laaj leen buñ la joxee digal ngi jihaat kon nga jihaat buñ la nee déedéet nag bu boobaa na nga des ak ñoom te nga euh, gërëm loo leen. def yiw jëme ci ñoom kon nag loolu moo tax euh, euh, jumhurul ulama ne comme niñ ko fi tudde woon day xaraam nit ki naan day jihaad yi bu dee ne ñaari waajuram yi dañoo bañ mel kenn ki kese sax waaw bu bañee sax loolu ci la waaye waa jumhur nag dañ ne ñoom chartal ko mu nekk ñu nekk ay jullit waaw mooy dañu ne il faut nag boo du nekk n'importe quel waajura bu dee ay jullit lañ waaw parce que bu dee ay yéeféer lañu wala du ñuy jullit mën nañoo tere seen doom mu fekk jur ci bi ndax l'islam ngir ñu noot l'islam waaw loolu ñoom loolu lañ wax euh, waaye al imaam as-Sawri moom dane mukk ñu gëm ak ñu ñàkk gëma ci yam waaw mooy ñu nekk waajur yu gëm walla gëmuñu c'est la même chose voilà ñoom da leen a war a déggal euh, kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam moo tax loolu la hadis bi daa jëkk birul ni wax naa la lool nag selon ñiy laaj la rek voilà ndax gis nañ fële moom jiital na jihaad te tudduloon birul ni waaye loolu da nga koy xam mooy sens des priorités nit ku nekk daa war a xam euh, li nga xamante ne nii mooy ay farataam ak yi nga xam ne fardu aynin la ci moom farataay jëmm la yu mu war a taxawe yooyu bu taxawee ak farata yoo xam ne farataay kifaaya comme yii wala ay sunna moom warula éviter daa war a xam ne ah, Euh, li nga xam ne mooy ak waxtu waxtu wi ma nekk mooy taxawee li nga xam ne mooy sama farataay jëmm te manuma koo puus il faut ma def ci benn te ci même instant bi la il faut ma décider ci benn bu boobaa farataay jëmm ji mooy nekk li nga xam ne mooy féete kaw li nga xam ne mooy rek farataay li nga xamante ne farataay kifaaya la kon loolu lu am am solo la waaw gis nga yeneen saa salaam Euh, xam nga esprit bi wute nag li nga xamante ne moom la la ñenn ñi di wax euh, nekkuñ lu dul ay sàmba àllar voilà mooy nga ñëw say waajur di dund nga ne yow Europe nga jóge wala États-Unis wala Canada yow nga tukki ay at gisuñu la waaw nga ñëw wàcc Sénégal dem sa toolu sëriñ bay ko ba ñibbiwaat te say waajur gisuñu la dégguñu la ba pare nga koy bàkkoo foog ne loolu mooy yàggam sëriñ ba sëriñ ba bu dee yëg ne loolu nga def bés bu la ci bu la ci approuvé mooy kooku du ko baax ak ku ko mën a jur kooku du sëriñ bu baax waaw waaw kooku moom kooku moom bi yaboo képp ku ko topp bi yaboo nga ba ko te xam ne kii baaxul waaw gis nga leen saa salaam waa ji dafa ñëw jihaad lay lay laaj permission le mooy loo xam ne ngir doxal diine ngir avancer diine ak jihaad fi mu toll. yeneen saa salaam ne ko est ce que say waajur ñu ngi ñu ngi dund mu ne ko waaw mu ne demal nga laaj leen digal waaw te yeneen saa la doon laaj digal mu ne ko demal buñ la eh, joxee digal fa jaahid wa illaa fa barruhum nga leen eh, kii eh, laaj buñ la joxee nga nga nga nga jihaad buñ la joxul ndigal nag na nga nekk ki nga xamante ne nii mooy na nga leen. na nga dox ci seen li nga xam ne seeni i bànneex la ak seen bëgg-bëgg seen i namm fekk nekkul li nga xamante ne lu xaraam la kon gis nga kii te kii mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam léegi nan ngay mën a toogee ñu ne Serigne moom la fi toogal Serigne takkandeer yoneen saa salaam la war a nekk fa nekk ñëw di dëddale nit ñi ak seen i waajur wal iyaazu billah xanaa mu bañ koo yëg non loolu mën na koo bañ yëg mais bés bu ko yëgee. te woowul taalibe boobu nu mu gën a urgence ne ko gis nga de loolu laa dégg lool nga def diw lool nga def mu wax ba mu leer na ko loolu la wax mu ne ko léegi damaa bëgg sa prochain vaca ba prochaine vacances yi ngay am na nga ñëw nu mu gën a lépp loo am na nga ko bàyyi nga ñëw fekk si ma moom mu ànd ak taalibe boobu dem ba ca waajur ya ne ko sukkal leen nga raabal leen tuumal leen waaw waaw ci seen kanam te bëggatuma mu am waaw loolu mooy kii waaye yaa subhaanallah am na ñoo xam ne dañ leen a embrigadé de telle sorte que bu ñuy wax yenn yi ñuy def exploit xamuñ ne bàkkaar bu rëy la jàpp di ko bàkkoo waaw nit ñi di di di jàpp ne kii def na lu rëy defu fi dara kooku jëfuma ñaaw wal iyaazu billah moo ñaw lu mu jëf kooku kooku moo jara yar kooku alhamdulillah wallahi kooku moo jara yar kooku moo jara yar kon nag mbir yi bala ngay bàkku aka wax aka tëbëk dal di wane ne waa yow li ma def nangam ak nangam mais nanga def na jaadu ba pare waaw bokkul loolu bokkul ci yëf joo xam ne moom la nit war a mën a fuukarewu waaw man dem naa ba foofu man ci sama kër sëriñ laa dem directement sama waajur yi yëguñu ma sax wala dama leen a woo xoolal waajur ni mu sonne ci yow waaw ngelaw doon tere nelaw di feebar seen kaw di wacc seen kaw di def lépp seen kaw sa yaay gintee deewati ak mbuumu njurukaay ni mu toll ci yaay nga xam ne foo man di nekk bu la gisul xelam a ngi ci yow waaw yow boo ko faalewul moom manu la def loolu manu la bañ a faale même bu meree ba wax la ko sax loolu doomu waxu doomu aadama kese la waaye xolam du deñ ci yow xelam du deñ ci yow en plus tukki ni méttee bàyyi ay waaju ci seen ginnaaw surtout ñu nekk ñu mag nga bàyyi leen waaw borom bi may la loo am foofu li nga nekk muy Canada wala France wala Italie wala wala wala wala Australie wala Norvège ah wala Allemagne nga dem ba ba am ay teraanga am loo mën a ñëwee Sénégal nga ne cëpp direct sa kërub sëriñ nekk fa ba ne yaa ngi koy liggéeyal kooku bu xamoon yow la nga liggéey ca tool ba loolu lépp da ko waroon a jël daal di koy sànni lan la liggéey ci tool bi waar yi ñu jël lépp sànni waaw ngir jàngal mu nekk nakaalal li ma nee tabar pour ñëpp muy dissuasif képp kenn xam ne sëriñ bi sëriñ bi mer na bi waaw te lool mooy li jaabu waaw nga ñëw waajur ni mu foore nga ñëw def yooyu yëpp dem di ko bàkkoo ñoom nag ñu ñu dëkk seen naqar walla iyaazu billaah après ñu naan sëriñ bi la di nàngam ak nàngam di tëbëk a dal caaxaan walla iyaazu billaah walla iyaazu wallahi billaah qaala al imaam al haafiz an nag mooy dernier bu mu ñëw ah voilà bii mooy dernier bu mu ñëw kon romboon trois cent douze ak mille soixante quatorze al imaam al haafiz an-Nawawi ta'ala mu indi beneen xadiis boo xam ne it gisoon nañu ko <laughs> ñetti xadiis yi yépp ko gisoon xadiis bi ci tegu après bi gisuñu ko mais bi ci teguwaat dañ koo gisoon ba pare hmm? muy xadiis mille deux cent quatre-vingt-sept wa an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu ya rasulallahi ayyul a'maali afdal qaala al-iimaanu billah wal jihaadu fi sabilillah muttafaqun alayhi kon al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu indiwaatal ñu beneen hadis mu ne wa an Abi Dharr mu ne mu ngi jële ci baayu Dharr di Seydina wa Mawlaana Abu Dharr Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw ci turam sinon am na way wute comme ni nga xam ne noon lañ ko fi yàggee gis walillahil hamdu wal minna kon mu ne an abi darrin radiyallahu anhu na borom bi kërim ko te kontaan ci annahu qaala nee na qultu damaa wax ya rasulallah yow ndawal yàlla alayhi salaam ayyul a'maali afdal waa ban ci jëf yi moo gën waaw gis nga kaw bi ko bi ko imaamu di boole naan waa hadith yi gis nga yenn saa saam hadith Ibn Mas'ud hadith Abu Hurayra hadith Abu Dharr nangam laaj nañ ko bu gën mu wax yoo xam dañuy gis ne yii day wute yii nangam loolu gisoon nañ dajale boobu dellu fa walillahi alhamdu wal mu ne waan Abi Dharr radiyallahu anhu moom mu ne qultu dama wax ya rasulallah eh, moo yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayul afdal ana ban ci jëf yi ana ban dongu ci jëf yi mooy yi nga xamante ne ñoom ñoo gën waaw nee bi ma waxee loolu man Abu Dar qaala yeneen saa sam tontu na ma al imaanu mooy al ngëm billahi ci yàlla mooy gëm yàlla tabaraka wa taala allahu fi sabilillah mu ne bi ci tegu mooy al wal jihaadu fi sabilillah kon mu teg ci jihaad ci yoonu yàlla mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo hadis bi romboon na hadis 117 voilà ci chapitre 13 baabun fi bayaani kasrati turuqil xayr foofu mu waxoon al awwal an abi dharrin jundub ibn junaada radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu ya rasulallahi ayyul a'maali afdal qaala al iimaanu billahi wal jihaadu fi sabiilihi qultu ayyu riqaabi afdal qaala anfasuhaa inda ahlihaa wa aktharuhaa thamanan qultu fa in lam af'al qaala tu'inu saani'an aw tasna'u li aghraq qultu yaa rasuula allahi ara'ayta in da'uftu an ba'di al-amal qaala takuffu sharraka 'ani an-naas fa innahaa sadaqatun minka 'alaa nafsik muttafaqun 'alayhi gis nga foofu la gënoon a guddee foofu gisoon nañ ko taxawoon nañ ci muy hadis bi waxoon nañ la dina ñëwaat waaye day des na beneen bu mu war a ñëwaat muy mille trois cent cinquante neuf hadis eh, mille trois cent cinquante neuf ci karam loolu ak seeguñ ci hadis bi al imam war na ko fa indiwaat nga xam ne mooy chapitre deux cent trente six soreetul baabu fadlil itqi foofu it daal dina koy indi ndax yeneen côté yi ñu wax sànq ci kii bi mooy ayu riqaabi afdal qaala anfasuha inda ahliha wa aktharuha samana côté boobu noonu moo tax euh, euh, dina ko ndiwaat walillahi alhamdu wal minna côté bii nag lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy li nga xamante ne moom biñ ko laajee yonent sa salaam bi mu waxee imaanum billah liñ ci teg mu wal jihaadu fi sabilillah waaw mooy bi nga gëmee yàlla bi ci tegu mu ne wal jihaadu fi sabilillah mooy jihaad ci yoonu yàlla mu ne xadiis boobu de al imaamul buxaari imaam muslim bokk nañ ko solo loolu it gisoon nañ ko fële walillahil hamdu wal minna kon nag ci kaw nii loolu lépp di wane ngëneelu jihaad quand même après imaanu billah yooyu saa sant ci jihaad fi sabilillah kon nag ci kaw noonu kon walillahi alhamdu wal minna ci la ñuy yem tey mooy gis nañ ñetti xadis muy ñetti xadis yoo xamante ne nii ñoom ñépp nag gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna bii di ñëw nag ñu gis xadis Seydina Anas muy 1288 boobu nag masaguñu ko woon a gis. inshaa allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi